min xaali ahli nnaar alhamdulilah alladi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah alhamdulilah rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين صلاة تعرفنا بها إياه ورضي الله تعالى عن صاحب الختم المحمدي مولانا أحمد بن محمد بن سالم التجاني الشريف الفاطمي الحسني رضي الله عنه وعن سائر خلفائه وأهل محبته إلى يوم القيامة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal bashar sallallahu alayhi wa ala alihi al masabih al quran assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh eh, ñoo ngi tàmbale suñu kàddu ci delloo sant yàlla subhanahu wa taala di ñaan yàlla mu santal ñu boppam di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa di ñaan yàlla mu julli ñu ci Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla mu def ko xéewal ak yërmandeeg ngërëm ba ci sunu maam Cheikh na Ahmada Tijaani radiallahu di ñaan yàlla sunu mbokki julli di nekk ci àdduna bi yëpp yal yàlla yërëm ñëpp yal na yàlla jéggal ñëpp yàlla yàlla baal ñëpp yal yàlla suturaal ñëpp sunu koor gii ñu jublu nekk ci yàlla yàlla nangul ñu yàlla nañu yàlla nangul sunu koor gi yépp yonent bi sallallahu wa sallam nee na fukk yi njëkk yi li njëkk ci weeru koor mu ne yërmande la la ca topp njëggal la la ca topp mucc ci sawara la yépp yàlla ñu yàlla bi jaahi nabina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam barke ñu baax ñëpp yàlla ko yàlla def tabaarakallahu ñoo ngi am mbégte mu rëy di ñëw fii ci tabaarakallaahu koñ bi ñu gën ko miin ci seen bis ndax usine bi fi nekk tabaarakallaahu mu rëy ci ñëw fii fekk ci euh, ak ci yéen teraanga ngi nuyu ñëpp nag di jël nuyoo waa jotaay bii yëpp nag ñi fi nekk ñëpp ak nuyoo waa koñ bi ak nuyoo waa gox bi yëpp di ko teg ci loxo sunu mbokk sunu mag sunu doomu bàjjen sunu sëriñ suñu xarit sunu lépp di jarbaatu alaaji mu niiru di alxaaji ñaama siise nga xamante ni tabaarakallahu lépp luy cër ci njëgëneen yi ci gox bi ci loxoom lañ koy teg moo tax tabarakallahu bi xale yi waxee nii ñoo ngi defee yëngatu bi ci buntu këram mën a leen kon moo leen des ngeen ko fi ngeen ko war a defee teg ngeen ko fu ngeen ko war a teg ndax loolu la yàlla dogal jarbaatu alaaji mu niiru leen xela te ñoom ñii ñoo gën a bokk ak alaaji Mouhamad Ndieguène koo mën di gis ci kër gi seen maam ak alaaji Mouhamad Ndieguène ñoo bokk ndey ak baay seen maam ak alaaji Mouhamad Ndieguène ñoo bokk ndey ak baay seen maam ak alaaji Mouhamed Ndieguène ñoo bokk ndey ak baay seen maam moom la ñu suul kër Saara Badiane fa lañ ko denc mooy soxna Fatou Ndieguène maam alaaji Ahmad Baro radiallahu anhu nee na bi mu nekkee makkatul mukarrama nee na ci la gént ci la gént ñibbisi nee na bi mu ñibbisee mu gis njaboot ji yëpp ñëw nee na gisu ci soxna Fatou Ndieguène mu ne ci la ko yàlla xamale kon ne ko su ñëwee du fekk soxna Fatou Ndiéguène fii tabarakallahu mu faatu ñu denc ko fële ci kër a ba jàkk mooy maamu suñu ñaama mi Fatou Ndiéguène moomu ak Alaaji Mouhamed Ndiéguène ñoo bokk ndey ak baay kon ñoom gën a bokk ak Maam Alaaji sax ci ñun ñii sant bi rek la waaye dëgg dëgg deret ñoom ñii ñoo gën a bokk ak Maam ki ci des di soxnaam ñu ngi koy nuyu bu baax di soxna maam Soumaré tabarakallahu moom it benn cër bi la jarbaatu Alaaji ñoom ñaari jarbaatu Alaaji mu niru lañ ci soxna euh, euh, ummi njëgën moo ko jur soxna ummi sunu maam Cheikh Omar moo ko jur sunu maam Cheikh Omar Alaaji Ahmad Baro kon moom it beneen cër la am bàyyam ñëpp xam nañ ko su kenn biddantiwul ci kër Maam Alaaji bàyyam a tax alxaaji Demba Soumaré tabarakallahu ñëpp xam nañ ko te alaaji Mouhamad Njëgën gërëm na ko ba jël yére yére bu mu summi ci yaramam waaw solal ko ko waaw mu mel ni l'islam yëpp ñoo ko bokk euh, teral ko euh, honoré ko décoré ko waaw te gërëm na ko nag ci ay cassette nag waaw yu ñu enregistré mu ne Soumaré ñu ngi koy gërëm bu baax waaw su farlu la waaw su jugee rek cinq heures rek mu jóg waaw fukki minute juróom ñu nekk mu mu mu mu woote fàttali nit ñi waaw loolu nag ku ku ku ku jàmbaarul mënu ko mooy bàyyi soxna si ndeyam di soxna ummi di sunu bàjjen di sunu xarit di xaritu alaaji mu di ku baax di doom sunu maam Cheikh Omar Ndiéguène rakku alaaji Mouhamed Ndiéguène doon bras droit doon léppam doon léppam doon nag euh, faire de l'ensemble waaw bokkoon si ñi gënoon a jàpp alaaji Mouhamed Ndiéguène ci kaw suuf wallahi gënoon koo fonk gënoon ko respecté gëmoon ko lool ragaloon ko lool waaw joxoon ko cër lool ba kenn musta ñemee jàdd lu toll ni fépp suuf ci alaaj Mouhamad Ndieguène ndax orma bi nga xam ne ni moom la ko sunu maam Cheikh Omar joxoon waaw moom laaj nee na du fi nitu nguur musaa ñëw soo ñëwee ba wax li nga wax ba noppi moom démocrate la woon ku yaatu la woon ku ubbeeku la wax ne Cheikh Omar waxal ak moom Cheikh Umar waxal ak moom waaye nee nañu sunu maam Cheikh Umar suñu jëlan kàddu danaan la ñun xamuñu la fonkuñu la gëmuñu la gan nga lay waxal sunu mag ji sunu sëriñ bii Alaaji Ahmad borom mii soo ko fonkee am nga ñu soo ko fonkul amoo jeex na loo bëgg ci ñun jaar ko ci moom soo ko amee am nga ñu ñëpp soo ko ñàkkee nag jarul ngay def benn yitte doo ñu am wasalaam wallahi ay problème yu ñu war a lijjanti ci biir kër ga ca saal ba su ñoon toog ba ma ñu ne ko waaw Cheikh Oumar ah waaw lii loo ci xam mu ne ko njigéen loo ci xam lañ ci xam loo ci xamul xamuñu ko tax waaw ñun de duñ sañoon dañuy yàlla dañuy branché ba loo xalaat ñu mën koo xam ba doo wax sax li nga bëgg noonu la dundee moom ba keroog yàlla jël ko ba tax keroog bi mu faatoo maama laa ji am na yàqare bu rëy bu nekkoon ci xolam waaw dafa mel ni sax yooyu ci yi gën a yóbbu ca la bopp faatu sunu maam Cheikh sunu nijaay sunu papa alxaaji Lamine Cissé ko metti bi mujj nag gën ciy jege gën ko metti ndax moo jege faatoom mooy ñaari faatu yu mooy faatu sunu baay alxaaji daam mbay siise dafa amoon yaakaar ci moom mu programme woon lu bëri moom waaw mu dem innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun waaw yàlla lu mu def waaw tabarakallahu ñooñu ay genoom la ñu woon ay jarbaatam la ñu ko dimbali woon jàppale woon ko kii di sëñ Lamine di borom xam-xam di borom daraja di borom cër ubbeeku yàlla may ko fat foofu mu mokkal alquran mokkal siif yu mokkal ay xam-xam lu nekk yàlla may ko ijaaba bi ñaane mu nangu mu mën a dugg xalwa nangoo woor ñetti weer daan na ko di ko woor avant weeru koor weer weeru koor bi boppam beneen weer noonu daan ak yeneen i xalawaatam ci jarawaatam ak yeneen i ñaanam ku nekk nit ñi nit yi diine yi ngay dégg ci réew mi yëpp ku ci nekk yàgg na koo jël nit nappe ko tëj ko pour mu lay defal ñaan waaw ah, ormaa tax rek waaye comme nga tudd ñëpp ñoo xam ne tey jii su ne nii xamuñu sax njabootam te la ñu am yëpp moo leen ko ñaanal wallahi alazim wallahi alazim waaw ku nekk tëj nañ ko ko muy muy muy dóor ay tur yàlla di sikkat waaw bàyyi may siise moom it kenn xamul ko woon dara lu dul lu baax jaamu yàlla rek nangu noppi waaw laqatu rek nekk ci néegu ñaxam boobee ñi ko xamoon daawam joojee yaramam mu weex tàll woowee nga xamante ni soo ñëwee da nga yaakaar ni kii doom lay diwoo fekk du dara dëddu àdduna rek la jaxasoog yàlla kese jàng alquran kese am ijaaba lool nag nga xamante ni nijaayam jooju du Alaaji Mouhamed Diène su toogaan ba jàgg dana waaw demal ci Mbay Cissé ne ko mu defoon man nangam ak sangam day tànn xam na duy ñaan yàlla di nangu am ku dul jëw doo rambaaj doo wax lu bon doo lekk lu xaraam doo dugg ci problème mu jàmbur yàlla da lay déglu ñaan mu nangu loolu ñaan mu nangu moo tax am na ci ñu bëri jarul ngeen leen jox seen xaalis di leen ñaan loo koo xamante ni day mere leen rek bu jox weexal mun naa ñaanal mu mel na li kat ak kuy yokk kii yu mu tuddati kuy def promotion daje ngaa diw gis na diw moo fi ñëwoon diw nangam diw nangam koo dem mu lay wax loolu bul ko jox dara du la ñaan leen nangu ku maanduwul mënta ñaan mu nangu ñoom nag loolu leen yàlla dimbali woon suñu bàyyi mbay siite suñu bàyyi alxaaji lamin siite alxuraan ku ko dégg dootoo bëgg lu dul euh, keneen siite la dootoo ko bëgg waaw kenn ki yàlla fayal tubaarkala ñuy wuy juru alxaaji ñaamal nii kii di wéy juru soxna maam nii kon ñoo ngi jaar ci yéen Baye Ñaama di ziar waa koñ bi yëpp kenn ku ci nekk billaahi biñ mënoon dinañ ñëw ba fekk la fa nga toog jox la sa loxo kër yii fi nekk yëpp suñu sañoon dinañ bokk ba kenn ku ci nekk ñu dugg ba ca biir kër ga nuyu góor ñi nuyu jigéen ñi saafante ndaw ña waaye nag yaakaar naa ne suñ la euh, euh, joxee nuyoo bi képp koo xamante ni war na ko jot rek liñ ko ko jotal yàlla ñu yàlla dimbali ñun ñëpp di jaay nag yi naa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam su ko defee il faut rek ñuy xam yëngatu bi ak yitte bi waaw yëngatu bi ak yitte bi du dara xam ngeen ni euh, tabarakallahu asamaan si neexul xam ngeen ni nit ñi ñu bëri reer bu ñu am na ñu bari dañoo lekk ba fi nii seen biir fees na li ñu bëgg rek mooy tëdd wala ñu def ataaya wala ñu def ay njar ci seen lekk def leen jox naan waaye nag yi nee mag suy naan ndox mu tàng lan moo tax waaye suukar saa tax waaye suukar saa tax lan moo tax ñëpp di wuti lu neex ak lu sedd yow nga brasé xiif ak coono ak coonoy koor ak coonoy ndogu ak coonoy lekk bu suur ak coonoy xiif ñëw toog di def mbir wut yàlla la wut ngërëmul yàlla ngir jege yàlla ngir fàttaliku yàlla ngir tuubal yàlla ngir jéem a nekk ci njub ba mën na am ab jàmbur seen la gis la roy la ca su la ca royee yàlla defaraale ko ca te loolu la te xam tamit ne lu baax du doy lu baax du doy fa ñu jëm lu baax du fa doy fa ñu jëm lu baax du fa doy su ma doonul woon doy yàlla du waxee inna allaha wa malaikatahu mais yusalluna ala nabi <laughs> su ko neexoon mu yem foofu yàlla ak ay malaaykaam yi ñu julli ci nit bi doyoon ma ne yàlla ku mu julli ci yow kenn bu julliwul tamit mat na ba noppi mu jël moom julleem la muy mat mat mat moom yàlla mu ne sama malaayka yee eh, julli leen ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais malaayka yi te yéen ñëpp jàng ngeen xam ni seen maam alaaj Muhammad Ndieguene radiyallahu taala anhu wax nañu nañu malaayka yi yàlla yi suñu wàccoon ci kaw suuf benn malaayka bu nekk jël benn fépp mu ne mala mu ne suuf si dina jeex te un dixième malaayika yi jeex bu dee malaayika yi téeméer lañu fukki malaayika ñoo jël fépp suuf suuf si jeex te malaayika yi seen dina def quatre-vingt-dix malaayika yu amul. nga xam ni kon yàlla am na ñu koy jaamu mais am na ñu bëri dañuy juum dañuy juum wax naa leen ko keroog bi koor gi tàmbali léegi nga dégg ñu war a dem safara ñu alku ñu toox ñu naan man du ma fayoon teg yàlla yaa réew. yaa réew yaa yare diku yaa ñàkk a xam sa bopp nga ne lan doo fayanteeg yàlla ku la wax da ngeen di séq boor ba ngeen di fayante gi ngay wóor pour yow la ndax bi ndax loolu dafay dolli yàlla dara ndax dafay dolli yàlla dara ko jaamu am na am mu doy te ñoom kat laa yaasuuna allaha maa kat wa yafaluuna maa yumaruun ay saamu nuuraan ya yàlla am na ay bindee yu tudd malaayika doomu aadama yàlla ko bind ci diggante ruuxu mooy leer ak yaram mooy bànneex mu bind malaayika yi ci ruuxu muy leer kate heure bànneex duggee nelaw da koy lekk da koy saw da koy dugg dem woon ak da sëy da koy cycle normal sax àdduna noonu la soo toogee ba ci dangay da ngay sonn soo sonnee da nelaw soo nelawee doo yeewa da ngay xiif soo xiifee da ngay lekk soo lekkee ba looy bëgg naan soo naanee ba looy bëgg noppalu soo noppaloo ba noppi sa xel ci sëy rek lay nekk bànneex rek ngay wut doomu aadama noonu la noonu la demee loolu moo tax nag ñu war a sang fàttaliku bu baax di delloo njublu bu baax Seydina Muhammad sallallahu wa sallam ndax it ni yii yëpp bi mu matee bi mu mu ñëw daal di rafetal suñu doomu aadama roof ca loolu ñuy wax jaamu yàlla i yaag animaux yi yéen a yem parce que tous les besoins nécessaires yi nga xamante ni nit mënu ko ñàkk def yaa nga ca Seydina Muhammad rek moo lay mooy dugal ci yow ngay xalaat yàlla di bàyyi xel yàlla di jaamu yàlla mooy bàyyi moo moo mooy dugal ci yow ngay julli mooy dugal ci yow ngay sédd ëllëg mooy dugal ci yow ngay sédd bàmmeel mooy mooy dugal ci yow mooy dugal ci yow mooy dugal ci yow sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal-khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil-haqqi والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. yàlla ñaara xayr Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla bind malaayika yooyu nga xamante ni ñoom yii ma wax ci doomu aadama yëpp duñu bëre duñu lekk duñu naan duñu nelaw duñu sëy duñu lekk duñu naan duñu nelaw duñu sëy duñu lekk duñu naaw naan duñu duñu duñu nelaw duñu sëy seen composition génétique noonu la ko yàlla defee ba nga xamante ni ñoom dañuy nekk service yàlla suñu toll. Seydina Mouhamed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nee na yéemu na keroog bi mu demee Isra wal Mi'raj dem fekk yàlla ci kaw asamaan bi yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam maa ngi gis ay malaayika yoo xamante ni ñoo nga jël seeni loxo di kabbar te ba leen yàlla bindee ba tey jii ñoo nga ca kabbar boobu tabaatee bu ñu seeni loxo. mu ne ma tourné gis ñoo xamante ni ñoo nga rukkoo ba yàlla bindee ba tey siggeeguñu ma gis ñoo xamante ni ñoo nga sujjóot ba leen yàlla ba tey bindee ba tey siggeeguñu seen sujjóot am na ñoo xamante ni gis naa leen ñoom ñëpp seen i loxo bi taaya ba leen yàlla bindee ba tey jii sërmalaguñ seen julli kon yàlla soxlawul ku ko jaamu loolu il faut que nit ñi xam ko léeg-léeg Sénégal ñu bëri day yaakaar ni sax jàkka yu xumb yi ak julli yi ak sikkar yi ak wasifa yi dañoo yaakaar ni day jëriñ yàlla dara lu muy jëriñ yàlla dañuy wane ni jëkk xoolal liy wane ne jarul yàlla dara xam nga lan mooy wane ne jarul yàlla dara xoolal soo gisee moom bi ñoo ngi six milliards un milliard trois cent quatre cent millions ñoo ci julli waaye ñi des ñëpp dafaalewuñu yàlla hmm. loolu mooy wane ni jëriñu yàlla parce que majorité bi gëmuñu yàlla six milliards ñoo nekk ci kaw suuf un milliard cinq cent millions ñoo ci gëm Seydina Mouhamed waaye léegi kon ñaataat yi lu ci def quatre milliards cinq cent ñoom ñëpp nee nañu amul yàlla amul yonent bi su la neexee su la génn ci benn milliard ñoom ñu ne yàlla am na waaye yonent bi moom d'accord ñu hmm? mu ëpp ba tey soo ci génnee beneen milliard sax mu ëpp ba tey pour wax la ne su adduna bi yëpp sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy wax su adduna bi du wàññi ci nguurug yàlla lu toll ni bépp suuf waaye su adduna bi yëpp àndoon naan laa ilaha illa allah lu yokk ci nguurug yàlla lu toll ni bépp suuf kon kon kon yow sëriñ bi li nga war a xam mooy sa la te yàlla mooy sa buur mooy buur sa buur di buur bi nag su la digalee su la digalee def moo te fexeel nag boo doy def nga defee ba ni ko bëggee yàlla ci yàlla téye loolu moo tax seen maam Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu taala anhu bi adduna bi doon werante wax naa ko ci tere bi keroog bi adduna bi doon werante ci li ñuy wax tasawuf tasawuf soo mu yoonu suufiyanke biñ koy wérante ba wérante ba bari bañ àttee ci moom dana leen he yi ngeen di wax yëpp mën naa am wér na waaye tasawuf mën ta paase lu dul jëfi ndigalu yàlla yi mhm. comme ni ko yàlla bëggee mhm. ci yi comme ni ko yàlla bañee ci zahir ak ci baatin Cheikh nee na min haythu yarda la min haythu tarda moom moo jeexal moo jeexal wérante boobu ah. loolu jeex moo tax sëñ Tuubaa radiyallaahu bi ñu de gars yi laaj ma ne ko waa tasawuf dañ ci mu ne man du ma ci tontu dem leen la Cheikhul Tijaan waxoon du ma ci wax dellu leen dellu leen te la Cheikh waxoon kenn dootul wax lu gën a jubli mu wax dëgg la ci li ci ay xoromal la tuba yu gàtt yeeg tur si guddi yeeg waa di di di dox dox loog di yooyu la mais tasawuf mooy dibi ndigalu yàlla bàyyi tereem waaye nag yow ba sofiyanke bi di rawee kuréel sofiyanke mooy kii di bàyyi ndigalu yàlla yi ak di jëfi ndigalu yàlla yi day fexe ba xool na ko yonent yàlla Muhammad doon defee sallallahu alayhi loolu muy sunna loolu muy sunna waaw yàlla ñu ci yàlla dimbali ñun ñëpp yàlla ñu ci yàlla rey yujaahi nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kon ah, jullit bi na xam loolu ah nañ xam loolu ndeysaan fi mu ne nii démb ñoo ngi def reportage di wax ne restaurant yi ñoom dañoo am problème doxul pourquoi parce que jullit la ñuy woor waaye waaja am na génn góor nee na ah doxul waaye nag fii ki fan dina dox ñu ne ko lu tax mu ne ñi doon wóor ñi doon wóor ñëpp dañuy commencé di barkeelu ndékki rek la ñuy def ñu añ bu ñu añ reer ndékki benn jigéen interviewé nañ ko fii ci daaraatu Thiès daaru Thiès bopp mu ne moom li muy jaay koor du ko jaay ci lu dul koor ci ceeb ak maccaat te nee na paa yu yu paa yu bëri ñoo ñëw foofu yi ak chauffeur yi nee na chauffeur yi duñu duñu woor ndeysaan xam nga loolu réer réer réer mënta paase parce que kuy def loolu na ni woor gi yàlla lay wooral du noonu sa bopp ngay wooral sooy woor yaa ngi gas sa biir bàmmeel di fa yónnee ay teraanga yaa ngi yónnee ay teraanga seetal nag ba doy yónnee luy jëm te yàlla mu mu mu rafet na sell yeneen te wax na ko sallallahu alayhi inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba yàlla dafa téy lu téy rek lay lay dalal moom lay nangu loo ko jox lu téy dara gën seen maam na Ahmad Tijaani radiyallahu taala anhu wax nañu ne yàlla suñ ko juugalee jëfu jaam yi day mu jël ko la def mu dummóoyu ko la mu ne man amila salihan fa li wa man asaa fa alayha ku def lu te su ko jëlee yu badil llahu sayyi'aatihim hasanat da koy jël seen yu baax yooyu mu multiplier ko man jaa bi hasanatin ah falahu ashru amsaaliha waaw loolu sofiyanke yi wax sofiyanke yi nee nañu aaya boobu aaya bu ko gën a daw yaram amul soo ko déggee nag la ñu wax nee na yàlla waxul man faala hasanatan ku jóg ci lu baax nee nañ waxuñu loolu dane man jaa man jaa jaa mooy man jaa bi jaa bi mooy lan indi loolu lu ñu ku liggéey ba pare ba am ku jëf lu baax am ku yiw ak ku indi lu baax am ku ci yiw yàlla dana ku indi lu baax am ku kiiw loolu la loolu lan la lan la yàlla guddoo foofu ku ko dégg sa yiw ba yomal xiyaam nga yeewu fekk sa yiw mu taxaw foofu la foofu la ñu xamee góor yàlla ñi mii fii ci din jàkkaar julli ko yooyu baax na mais li gën a wóor mooy nga yóbbaale ko fa yàlla hmm. ah déglu leen bu baax xadis bi di ngeen comprendre Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na waaw ndax ma wax leen kan mooy ki ñu saisir atadruna man il muflis ndax xam ngeen ki ñu saisir fii saisir xam nga saisir mooy lan am nga problème ak mbooj sëy mbooj ne la fay ma ba sonn nga bañ mu dem wuti huissier waaw góor ñu jox la délai respecté woo ko huissier bi su ñëwee ba délai ba mat lu muy def day jël say say meuble ak say oto ak say yëpp ba keroog muy peese lu tolloog la nga ameel mbooj sëy mu soog a dem yoonam leen ndax xam ngeen ci ñu saisir ñu ne ko ki ñu saisir de mooy su amee nit bor huissier ba ñëw jël ko yeneen mooy ki ñu saisir yeneen ci di nee na ki mooy ki nga xamante ni dafay jaamu yàlla topp yàlla di wéetal yàlla fii ci kaw suuf di dem jàkka di julli di julli jëriñ def ay yiw def ay teraangaam ba yawmal qiyaama mu ñëw taxaw ci kanamu yàlla mu yàlla ne ko ate bismillah ñi beete ba xam ay yëfam ñu teg ko ba mu ci antenne rawatam nee nañu ñu ne waaw aja malaaka yu àjjana ñu yóbbu lañ ko muy dem bay war dem àjjana rek benn waay daal di tël daal taxaw na ko eh kii bu mu jëm ñu ne àjjana mu ne bu mu na sama muy waaj dem keneen daal ne eh kii mus na muy dem keneen daal ne kii mus xas xas woo xamante ni muy dem ci kii de kii mos na maa dóor ba tamit sama bëri yàlla mooy mooy ci maandu inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa itaai zil qurba wa yanha anil fahshai wal munkari wal baghi yàlla mi nga xamante ni mooy ahkamul hakimin ah mooy ahkamul hakimin le juge des juges voilà ñoom ñii ñëpp amul Kéba Mbaye amul Wadi Diagne amul. juge bu mag ak ay juge constitutionnel ak ay juge administratif ñoom juge yi ëllëg ñëpp yàlla dina leen juge kon ñoom duñ juge juge seen kenn du ko juge seen juge nag moo tax yàlla fa bi mu waxee ci euh, ci ci wax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di di ko wax li ma ko bëgg a wax ci jëf ju baax ak waa ni muy ni muy mujjee ëllëg ci àjjana ah ci sourate tiini wa tiini wa zaytuuni wa tuuri siiniina wa haadha al baladi al amiin laqad xalaqna al insaana fii fii ahsani taqwimin summa rabadnaahu asfala saafiliin ñoom moo ñoom ñoo ci bokkul yàlla nee na illa alladina amanu ah wa amilu salihat fa lahumu ajrun xayru mamnun wa ma yukadibuka baadu biddin lan la yàlla tëjee aaya ba alaysa allahu bi ahsani alhakimin ah kay waaw ah kay ah waaw yàlla nee na ndax man du ma juge juge yi wallaay yàlla yaay yaay yaay yaay borom yaay boromu juge yi yaa yaa leen moom moom seen ndey ak seen i baay ñoom ñëpp ñoom ñëpp juge américain juge français ci yem juge juge d'instruction juge antiterroriste ci yem ñoom ñëpp yàlla mooy seen borom te billahi du ëllëgee yàlla dina leen juge ñoom ñëpp jugement yi ñu ci àdduna yëpp ëllëg yàlla dina ko juge waat te ju te xoolal tribunal yàlla moom rek a maandu ah parce que kenn faral kenn spectacle yàlla moo maanu xamul tax ñoom seen enquête yi ñuy def li ñuy su su nga ma yàlla jéggal ah en cas seytaan hmm. yow man xam yàlla dina jugé waat lépp seytaan ndax yàlla nañu yàlla dimbali ba yooyu yëpp duñ ci dugg hmm. yàlla nañu yàlla dimbali xiir ci jóg seen maam alaaji Mouhamed Ndieguène radiyallahu anhu daan nañu ko wax mu ne gàllaaj am na. Mhm. gàllaaj dëgg la waaye gën gi gàllaaj mooy njub. dëgg la. Hmm. ma waay. nee na gàllaaj am na gàllaaj baax na. <coughs> ku ne mut ne mot loolu daan wax mu ne nag gën gi gàllaaj mooy njub. waaye yow sëñ bi waa xaati nii waa lasaraare xam nañ ne dayoo léeg nga def ci gars yi ñu ne la gàllaaj ji kat soo toogee bu ñuy dëbbee dugub tos na. <laughs> soo nuyoo jigéen soo soo nuyoo jigéen ju toj na yàlla ji di loolu lan lay wax soo demee ci ñetti ñetti fu ñuy lambee toj na soo xëy suba daje juróom-ñaari jour toj na soo duggee ay sëg daje bàmmeelu jigéen toj na su ko jigéen gisee toj na loolu léegi lu leen dañ leen koy wax seen maam nag nee na gàllaaj gi dul toj mooy jub boobu xol mu ne gàllaaj la boo xamante ni dañ koy yóbbu ci duus bi di ànd ak moom di am janaaba di dem ci ci ci dëbbukaay ya lépp li ñu tere ci gàllaaj donc lépp def la gàllaaj ku jub noppalu démb rek ñoo ngi koy waxtaane ba deux heures du matin maa suñu lay baal nii waaw juba di baaxul xam nga juba ci lan moo la baaxul da ngay sonn sonal da ngay sonn sonal say mbokk wala njub nag lii teraanga ji njub lii li ci mooy moom même say mbokk duñ xamul ni sa njub gi am na njariñ yow nga am sa jàmm dégg ma su ne nii di nga gis sa nekk ci siraatal mustaqim nekk ci njub doo xam sax bana dam waaye su dëngee ñetti fan nga xam dëgg boobu lu muy jariñ maa ngi dégg mbay ba laaj kenn ci gars yi ne ko waaw ana diw Fatumata bu magloo Fane bu Fane bu magloo daan terroriser nit ñi mu ne ko moo ngi hôpital mu ne ko lu tax mu ne ko gars du duñ la duñ la tëjee suñ gisee nga def ay deux mètres yooyu am doole bala ngaa génn prison bi dañ lay gasaxal am na yu ñuy def loo nooy yi am yu ñuy def ci xéewal yi nga xamante ni soo génnee dootoo am njariñ hmm. ci feebar ngay nekk rek di faju ba dee yow dootoo tal duur kenn loolu jiwu ju bëgg la te pourtant sa doole jooju mënoon ko def ci buule mënoon ko def ci buule baa ngay gas baa ngay yemu baa ngay def leneen baa nga nekk maçon baa nga bu duutil beneen liggéey mais xam na ni tu es un microbe social tu es nuisible à la société moo da lay tànk da lay tànk kon gëm ci gàllaaj mooy njub yàlla nañ ci yàlla xiir ñun ñëpp yàlla nañ ci yàlla xiir yàlla yàlla dafa suñuy jikko dafa suñuy ruux defar suñuy xam-xam defar suñu zaahir defar suñu baatin ba lépp loo xamante ni jubati la rek suñu yaram yi siiblu ko ba duñ ko laal bi jaahi nabina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kon ah, yëf yaa ngoog yàlla soxlawul ku ko jaamu jaamu buñ koy jaamu daf ñu koy nattoo ngir xam ci ñun ñii rafetal ak ñuy ñaawal te li muy li muy bëgg a xam sax moo ñu ko gën a xam moom yàlla waaye da ciy bëgg a dëgg ëllëg boole ñëw Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir ñu ànd ak moom dugg aljanna yàlla ñu ko yàlla defal te loolu nag yii lañ koy tàmbalee yii yëpp te lislaam diine bu ko gën a baax diine bu ko gën a yiw diine bu ko gën a mën a defar doomu aadama amul ci kaw suuf occasion yii la lislaam di may trente jours de pénitence trente jours de de privation doo lekk doo naan moo doo nelaw lu bëri ñoo ngi lay jàngal xiif ngir ngay yërëm dëkkandoo xam ni xiif si nga yendoo am na sa mbokk jullit ñu xamante ni ne onze mois wu ak ni boobu la dundee l'islam loolu la bëgg nga yëg ko l'islam dafa bëgg nga yëg cooro dafa ngir ngay am compassion ak yërmande ci sa ñi nga yilif loolu dëgër dëgër su weer koor soo daan liggéey ba ba ba cinq heures trois heures nga arrêté parce que loof nga daf laa bëgg a waxal ne la ñi ngay jàpp di leen liggéeyloo force force ñu liggéey ba ah, nga xamante ni yàlla ñuy def l'islam dafa bëgg ñuy dimbalante lu mu bon bon ci jàkk yi ñu def ñaari làkk def salat huit pour lan la pour su koor gi jeexee nga continuer di def say naafila guddi hmm. ah. lu mu mën doon nga def ñaar soo defee fukki raak mu gën a baax mais lu mu mën doon nga def ñaari raak sax soo ko defee saa huit heures pour lan su koor gi jeexee nga continuer ko ah. xanaa xam nga ni si tarixa si yàlla Cheikh si yàlla daf koy tere sax saa yi bu ñëw ba fajar soo juboo laal ñaari raak Cheikh da koy tere moom ñaari raak ci biir soo jullee ci biir ba noppi kooku jël neen la jël jub. balaa fajar jot nga am ñaari rakk au moins jàng alquran la même chose tariqa bi charte la ci cheikh nee na soo mënee jàngal ñaari xijib par jour soo ko mënul jàngal xijib soo ko mënul loo mën ci alquran jàngal mais loolu wéeru koor bi mooy occasion oh, bi am nañu ci bëri ñun ñi duñu jàng kaamil duñu laal kaamil mais du weeru koor jotee dañuy wut kaamil di téye di liirantu yonent bi dafa gudd weer wi jàll ngay ak continuer di lire alquran même même soo mënta lire xaraf yi ngay jël kaamil bi di ubbi di ko xool ñu lay bindal tuyaaba soo juumee nag soo juumee nag ba mën a lire sa sa lire jafe yonent bi nee yaa ëpp tuyaaba sax nga gaaw ndax dañ lay fay yoolu lire ba fay la coono ba yitte ba dan la koy fay lislaam dafa baax dan lay fay coono ba soo mënee liir am coono xaraf bu nekk ñu bind la ci fukki tuyaaba te yonent bi nee na alif laam mim du xaraf mu ne alif mooy xaraf laam xaraf la mim xaraf kon fi mu nii rek man am naa trente tuyaaba nee naa alif laam miim am naa trente tuyaaba. mu ne alquran jii lay junj ne ñun ñëpp dañ ko war a jéem a jàng ji. nee na kooku mooy mandaxe bi nga xamante ni balance bi nga xamante ni ci la ñuy xam ne kii a bëgg na Seydina Mouhamed wala bëggul Seydina Mouhamed. ndeysaan. keroog wax naa leen ko man leen du yowmal qiyaamate gis nga yéen ñëpp war a jàng góor jigéen mag ndaw ñëpp man mii sax damaa war a jàng ñëpp war a jàng alquran te doo koy jàng fexeel mokkal ko xam nga yowmal qiyaam lu lay wax iqra warqa eh, ma jóg soo demee ba dugg aljanna xam nga am nañu a yooyu boo sax naa nekk plan dox yooyu boo nañ ma sànni ca mbedd déet déedéet jullit day am ambition jullit day am jom yeneen bi nee nañu man bëgguma jullit bu yàmbar bëgguma ko nee na man damaa bëgg jullit boo xamante ni xoolal nee na suy ñaan yàlla aljana bu mu koy ñaan ay aljana un amul deux amul trois amul quatre amul cinq amul six amul sept amul huit waaw kay loge firdaws VIP ah prestige su leen neexee yonent bi nee na bu leen ñaan ay àjjana un bu leen ñaan àjjana deux bu leen ñaan àjjana trois bu leen ñaan àjjana quatre bu leen ñaan àjjana quatre cinq bu leen ñaan àjjana six bu leen ñaan àjjana ñett buntu nag mooy juróom-ñett waaye àjjana juróom-ñaar la. Hmm. dégg nga dox ji. ma ngoog bu leen ñaan àjjana un yonent bi ñu ne ko waa bu ñu ñaan mu ne bu leen ñaan sax ñu àjjana fekk. moo gën a kawe waaye ñu ne ko léegi lu ñu ñaan mu ne àjjana kat ca biir àjjana kat am na benn cité boo xamante ni man Seydina Muhammad fa laay dëkk soo leen di ñaan yàlla ñaan leen yàlla dëkk foofu mooy jannatul firdaws soo demee nag ca biir cité ba ruq ba yéen yàlla Muhammad dëkk sax àll bu yaatu fa yonent bi nekk bërëb boobee moom la ñuy wax ay liina yal nañ ci yàlla yóbbu ñu jëm allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasr al-haq bil-haq amin والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم yonent bi nee na sooy ñaan yàlla ñaanal yàlla dëkk firdawsi soo leen di laaj yàlla laaj leen ku dëkk Firdawsi ab jullit day am ambition am jullit day am yaakaar ci yàlla bu mu yëpp bu yaakaaram tas ci yàlla moo tax am na ustaas yoo xamante ni soo leen déggee télé bi wala télé bi coupé leen ko wax coupé ko am na ñu waaye xamante ni soo demee rek imaam diw xut bu demal ñibbi xamul tax dan lay tàggaleeg yàlla pour ñoom yàlla seen nijaay la wala seen tonton la te jaam la comme yow lan moo tax nga koy déglu mu lay digal ba nga daw yàlla déedéet du noonu qul li ibadi ah qul ya ibadi alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah Seydina Mouhamed la yàlla waxoon ne ko waxal ñi nga xamante ni découragé nañu jàpp nañ ni safar lañ jëm xam nga léegi nga gis nit mën na waaye waaye man ah dem leen rek dem leen ci kër yi hmm. man xam naa sama bopp hmm. yeneen bi yàlla nee na ko waxal ak kooku wax ko ne ko mu ñëw bu mu dem laa taxnatu bu leen découragé min rahma min rahmatillah ci yéen man de yàlla xanaa yëgu leen li xew ñëw ko lu xew mu ne inna allaha zunuba jamian inna huwa gafuru rahim yàlla day jéggale bàkkaar yëpp léeg-léeg nga saa si soxoon nag naan yàlla day jégal ah yàlla dina jégal lépp ba mu des ba ba mu des ko ko bokkaale waaye soo tuubee nag bokkaale ba doo ko jégal xam nga léegi da nga dégg ñu soxor bokkaale bokkaale bokkaale bo waaye doo ko tuubee nag ana saxaaba yi daan sujjootul xërëm yëpp loolu du bokkaale waaw tey jii duñ leen buñ tuddee seen tur lu leen di wax radiyallahu anhum anhum la ñuy wax boo ko tuubalee yàlla bu sell ci yow yàlla jéggal na ko yàlla nee na yonent bi wax la ni leen bu ñu découragé nañ ñëw képp koo xamante ne am nga bàkkaar mais ñëwal ci man may jéggal ak may jéggalaakoon li wala Seydina Nuux loolu la doon wax waa këram dëgër bopp rek ak ñàkk comprendre rek moo tax ñu musiba mu jëlee leen daal fa qultu staghfiru rabbakum staghfiru rabbakum innahu kaana gaffaaran waxul xafuur waxul xaafir xafaar la wax ci ratum baara la waaw mooy ki nga xamante ni bii jéggale du xool li muy jéggale waaw yursil samaa aleykum midaaran wa yumdidkum bi amwaalin wa baniina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhaara seytaan Seydina Nuux moo waxoon lii pour wax leen ne leen découragé ci yàlla ak pas yaakaar bu tas yàlla yaa yàgg naa am yàgg naa am waaye nag ci indiwaat espoir ci yàlla mooy yónni yàlla Muhammad moo indiwaat espoir mu delloowaat nit ñi seen i seen i seen i yaakaar ci yàlla subhanahu wa taala moo tax yàlla ci yàlla fayal ndax mooy yërmande yàlla sax moom yónni yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ngoog yonent bi nee nañu bu leen découragé ci yàlla loo bëri bëri bàkkaar dawal nga tuubal yàlla ah yow bàkkaar yi mënul mënul ñàkk mënul ñàkk te mënul def bàkkaar kullu bni aadam xabaa'un wa xayru xattaa'iina at-tawwaabuun loolu la yonent yàlla Muhammad wax. yonent bi nee na amul kenn kuy doomu aadama te juum pour juum am na. ah ku moyul wala nga naan wala nga def leneen mais yaa ngi xalaat lu bon baa ngay dugg ci yu bon baa ngay ay yu bon ku ci nekk ci ñun ñi commencé ci man mi di wax man am naa yu ma laal ay bàkkaar yoo xamante ni bëgguma taalibe yi xam ko parce que suñ ko xamee dootuma jox loxo. yéen ñi tamit am ngeen seen i yow am nga am nga mooy doxantu boo boo rafaa doxantu boo rafaa dem yow maar mi maar mi jiite si kër gi pour muy leer rek ku exemple rek laa leen jox de mën naa leen laatal yeneen sunu baay Njegen jërëjëf ma ngi ziara bu baax jërëjëf Njegen benn ma laalaat ñeneen <laughs> ah ma laalaat <laughs> comme yow mii rek Babacar Babacar léeg-léeg ngay xalaat yoo xamante ni waroo koo xalaat doo ko def waroo koo xalaat xalaat ni waroo koo xalaat ak kan ah. ñëpp rek. ah, ah. <laughs> non dara moo nga kon pour wax leen rek ne leen ku ci nekk ñun yonent bi yonent bi ko wax sallallahu alayhi wa sallam mu ne képp kuy doomu aadama rek kan moo dul doomu aadama ñëpp doomu aadama lañu kullukum min aadama wa aadama min turab ñun ñëpp aadama mooy suñu maam ci wax yeneen ci ne amul kuy doomu aadama te lu mu ne nag juumkat yi am na ñu ci gën ñu ne ko ñan la mu ne mooy tuubkat yi yàlla ci yàlla boole mooy ñi nga xamante ni fu ñu fu ñu defee lu bon rek seen yaram daw ñu wëlbati ko jubluwaat ci yàlla waaye li bon rek mooy nga naan foo toll nangam nangam nangam nangam nangam man du ma baax ma kii lu tax ku loolu yow ñi nga gis ñu baax ñëpp ils viennent de loin dañoo xëy baax xëy ñu baax xëy ñu baax tey jii mën naa jox micro bi ñëpp fu ñu nekk wax am nekkoon ak lam nekkoon waaye tey jii mën sa bàkkaar mëntu koo laal mu mën tura sa laal bàkkaar yaramam siixu na bàkkaar bàkkaar siixu na ko hmm. ku ci nekk mën na ko commencé ci man ni man gënoon yàq yi nit waaw waaye fu mu toll ñoo ngi jàpp yërmande yàlla ak njéggalam ak suñu mu nanguñu suñu tuub yàlla nee na sama yërmande moo ëpp asamaan ak suuf sama yërmande moo moo jiitu sama mer ndeysaan wallahi yàlla wax loolu sama yërmande moo jiitu sama mer te yàlla bu yàlla mer yàlla bu yàlla mer yàlla nañu yàlla jégal ñu ñëpp doolu suñu wér doolu suñu sutura doolu suñuy teraanga yàlla xet ci suñuy xol ba ba ñuy wéetal yàlla di ko jaamu bañ ko bokkaale kenn bañ ko bokkaale kenn bañ ko bokkaale lenn suñu guddeeg suñu bëccëg yëpp yàlla ko yàlla defar suñu baay suñu baat yëpp yàlla ko yàlla defar ñun ñoo ngi nekk nii ay ndaw amaguñu fanweeri at amuñu amaguñu ñeent fukki at yàlla nañu yàlla dimbali ba teg ñu siraatal mustaqim ihdina siraatal mustaqim bi ñuy wax bis bu nekk yàlla nañu ko yàlla nangu yàlla nañu yàlla jégal suñu bàkkaar yëpp bàkkaar yi guddi yi bàkkaar yi bëccëg yi bàkkaar yi ñu tey bàkkaar yi ñu teyul bàkkaar yi nga xamante ni sunu ñoo ko bokk def wala ñu wéet def ko wala ñu def ko góor wala ñu def ko jigéen bàkkaar yëpp yàlla nañu yàlla jégal bi jaay na binaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam seen maam Alaaji Muhammad Ndieguene radiyallahu taala anhu loolu la ñu daan jàngal loolu la ñu daan wax dellu leen ci yàlla jaamu leen yàlla topp leen yàlla wéetal leen yàlla yaakaar leen yàlla foo leen mën ci nekk nekk leen ci ndigal yàlla bàyyi leen ay jereem su ko defee su ëllëgee doo leen ruus billaay loolu leen daan wax loolu rus de te jaam bi war naa rus ëllëg dajeeg boromam ak fi mu jaar ak moom yëpp muy dajeeg moom di rus waaw yaa ayyuha al insaanu ah maa garraka bi rabbika al karim alladi xalaqaka fa adalaka fa sawaaka ba aaya ba jaar moo ko fii yàlla di wax ne yaa ayyuha al insaan innaka kaadihun ila rabbika kadhan su boobaa ko mulaaqi dañ koy jege da ngay da ngay dajeeg moom jege boobu ak daje boobu ñu war a dajeeg yàlla moom la ñu war a waajalee nag ci jaamu yàlla ak wéetal yàlla ak topp yàlla Euh, alaaj Mouhamed bi moom ñuy tudd yàlla yàlla doo dolli leeram ñoo ngi ci weeram quatorze août mille neuf cent quatre vingt dix la gane woon yàlla fekki woon yàlla subhanahu wa taala fa tabarakallahu dundam yëpp di jàng di jàngale dundam yëpp di jaamu yàlla di dundam yëpp di digle lu baax ak tere lu bon te digle moo ci mën nit ñi la muy tere kenn mus ko moo tax yàlla nañ ko yàlla fayal bu baax tabarakallahu jotaay yëpp dañ koy def rek ngir njaboot yi taalibe yi soppe yi dëkkandoo yi waa Cees yëpp ñu mën a xam ni a ah, euh, exemple bu nit ki di roy ba addunaam mën a baax alaxiraam mën a baax yàlla moom fay yénke wal doomu aadama yi te ñooñu kooku daf cee bokk muy alaaj Mouhamed Ndieguène noonu lañ ko defee ca ngent noonu lañ ko defee ca euh, ngent encore noonu lañ ko defee ci jullikaay noonu lañ ko defee incha allahu tey jii fii seen bis incha allah noonu lañ ko war a defee këri kaw war koo defee taaxi kaw war koo tëjee ci kër Mamaye bi tabarakallah kon ñëpp ñu dem ci waxtaan ak jaam yi fàttali leen jàngale rajo Mouhamed Ndieguene fàttali leen ay jikkoom fàttali leen ay mbiram wax leen ay dundam ba kenn ku ci nekk ci ñun mu mën a nekk un nga xamante ni am na ci ñuy jiit moom ñu daan yor roy ci jikkoom yu tedd ya ci ci yu tedd ya ci jëfam yu tedd ya ci jëfam yu baax yal nañu yàlla fayal alaaj Mouhamed Ndieguene yàlla yokk leeram yàlla tax ñu ci barkeem boo xamante ni dundam ñëpp début ba muy dund ba muy judd yal nañu ko yàlla fayal ba muy nekk ndaw yal nañu ko ba mu demee ba nekk mu kàllaf yal nañu ko yàlla fayal ndax lépp ci yooyu jàngale la bi ñu demee ba xàmmee ba mu am téeméeri at ak juróom-ñaari at tamit yal nañu ko yàlla fayal ba mu ñu dëddoo ci biir suuf yàlla nañu yàlla fayal ndax tabaarakallaahu ñun ñëpp wóor nañu wóoru yàlla ne su ay njàngaleem ak set gi ñu teg siraatal mustaqim ak gindi jim yàlla jim ñu woon ba mu fees suñu bët ba kenn mënatuñoo ndax ñun ñëpp dañuy àgg waaw waaye nag alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin waaw moom daan na wax loolu mu ne sama kër baay bii nit mën na fay wut lépp ñett mun nga fay wut alal mun nga fay wut mboolo mun nga fay wut ak kër yu rafet mun nga fay wut ko waaye mu ni wut ci yàlla ñàkk ko mënta nekk ndax yàlla dafay faf kàpp waaw loolu jàngale la mhm. te lu mu daan lu mu daan ñaan nekkoo ci lu ñu am yàlla ñu am yàlla lu ñu ñàkk mhm. parce que xam na ni ku am yàlla ñàkkoo dara waaye ku ñàkk yàlla amul tus ala kulli shay'in ma xalla allah waaw wa kullu naimin la muhalata zahiru loolu la ñu kenn mënta yeewu ci suufam nga génn borom yi kéemaane ci borom mbooloo laa impressionné mënul nekk mënul nekk parce que da ngay wóor ni dina wóor na wóor borom mbooloo mais borom doole jee borom oto yi rafet jee la mu am ak la mu xam ba lii topp ko lii mu am ko alaaji Mouhamed Ndieguene bi muy nekk ndaw taamagul bàkkaar dina ko xam waaw dëgg la te la ko xam te la ko yàlla defal loolu dimbale bés ñuulu boobu benn waay doon def kiiman lëy nit ñi ragal ko ca Ndakaaru ragal ko jéggi dayoo boo xamante ni waaye gis nga keroog yàlla teelam yi dum ñëwee ca boobu ñëw toog coow la bari coow bari coow bari ba comme mbir dara dane ko dane ko yow da ngay nangam ak nangam ak nangam te yow xamoo ni li ngay def na mu gën a siiw mooy joxañ ñu tàkk sama sët bu ndaw bii mën na ko wallahi laa wax

المختار فوق طبعته وجعلته المختار فوق طبعته وارجع بغير مختار فوق طبعته وغير المختار فوق طبعته وارجع بغير مختار فوق طبعته وارجع علينا ولو رأته لقد كان لنا خيرا وقال صلاة الله doome laa jeex mat booy jag maa mahin tafee defal ñu sa loxo وطلقا فتخلق جمال دينه يمكن ترى منكم وجاه به ذراب مثله وطراق وطار بعض ظنه تقول في متأكد فنجاء مثلين مرضى الخمول مولياء الخدام موضوع الخدام يعطى من يعطي ku sopp seen xarit noonu ñu gën di xëy nii. allahu taala anhu. maanaam boo demee ba tey nag loo ko xamee xëyam. dina ko gën a topp ko yéen. yéen mu ñaar ci loolu xamal. seen xarit yi ñu njëkkoon sa rakk yi. yëpp ñu am ba ñuy yor. bokkoo ci gis mu lay xamal. خطرا يوجهه فرحاد مولى مجد جفز من الموضوع وصل في التفاجئ فتصل الصبائد جفز اختك القبر فرحاد مولى مجد بلك من الدواب وانضمام خبره وحكمتها ورحمة الإسلام محمد كتبت الحاج ما ظهر لي ما الحاج بابا نعم ما نعرف

قلب الجنان مدى تمثل أن تدير طريقي سبحان ما تدد المساء الله الله تمنى تتركين دوام رحمة تمنى كتخدب قلبها من مات على من جبات بصير فأبتعد من الإجابة jërëjëf kon yal yàlla dolli leeram yàlla nañu yàlla taas ci barkeem yàlla yàlla gërëm ko comme li ko sunu euh, mbokk waxee léegi sunu mag alxaaji ba dañ jigéen woyee ko ko nga xamante ni ba yëf yi tàmbalee ba tey ñoo ngi bokk di ko jëriñoo muy woy yu tedd yooyu mu def jaraaj Mamadou dégg li mu wax mu ne ba maam Faro demee ba tey lam la waxoon dañul ci yow fam la tegoon nga toog ba tey di leen muñal di leen xamal loolu mooy ndooy ndoonay alaaj Mouhamed Jege ba maam Baro demee ba tey lam la waxoon dañul ci yow fam la tegoon nga toog ba tey di leen muñal di leen xamal ba maam Baro demee ba tey lam la waxoon dañul ci yow fam la tegoon nga toog ba tey di leen muñal di leen xamal. maam baroo demee ba tey lam la wax. yàlla nañu ko yàlla fayal moom it. dëgg yàlla dimbali nañu lool ci jamono yëpp incha allahu xam naa ni gin euh, ginnaaw suba beneen bi ñuy def taas kaw ci la ñuy dugg nag ci jàngale yi mooy lii sëñ bàcc seet doon yëkkati. jàppal birlil le moodu wax rusal madib jërëjëf sumaare rusal madib sa bul di war fonkal sa ndey sa wéeg sa baay tey jëf lu baax ci ko xamul ma ngoog ah, dem mu dem bay wax ne gëmal xëy bu sa gëm jobal saa yu dikkee saxal di muñ pour yàlla nee ku sax di muñ def na la waaye lii dal na xel su ndox ñëwatee ci seeni kër bu seeni xel di dañ ci yéen bu kenn wax lu dul li de yàllaa ko def moom mi jalaal ma ko abo yu bëri la yoo xam ne alaaj Mouhamed Ndieguene moo ko tëggu mu koy wax ci ay ndigalu alaaj Mouhamed Ndieguene incha allahu duñ dajee suba këri kaw borom bi ci lañu ci la ñuy commencé nag dugg nag ci jàppal bi mi foofu la ñuy tàmbalee jàppal bi mi la Moodu wax ndax loolu am na solo kon euh, noo ngi jégalu ñëpp incha allah dinañu def woy tamit tëj tëj incha allah kon ñu jox sëñ Mbaye yàlla yàlla jëppale ñun ñëpp jaay nabi naa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa rahmatullah